an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu ash-Shafi'iyu fi kitaabihi rahimahullahu fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaati wa s-salaam fi al-baab as-saalis baabu s-sabr kon inshaa Allahu ta'aala ci suñu jotaay bi ñu génn jeexaloon nañ li nga xam ne mooy baabu tawba muy buntu tuub di ñaareelu buntu bi. tey nag insha allahu taala ñu war a dugg ci ñetteelu bunt bi di baabu sabr di buntu muñ waaw muñ nag buñ ko waxee ci arab mooy téye gi ngay téye sa bopp waaye téye sa bopp ci arab buñ nee muñ dafa am ay particule yoo xam ne moom lay àndal waaw mooy sabara ala wala sabara an wala sabara fii ñett yooyu ñoo am kenn du wax saba sabara fulaanun ash-shahawaati loolu erreur la arab kenn du ne sabara fulaanun ash-shahawaati il faut nga am loo fa dugal ci benn ci yii nii bu boobaa mooy sabara fulaanun an ash-shahawaati loolu la ne diw de daal dinay muñ li nga xam ne mooy bànneex yi déedéet arab du wax lool il faut nga dugal fa fële muñ bopp ani shahawaati waaw ani il faut mu am boo sabara il faut mu am lu nekk ci kanam après moom après moom an wala ala wala fii mooy bu may téye ak sabru mooy téye bu may téye sama bopp waaw léegi nag ci lan téye sama bopp anil maharimi ci yi nga xam ne borom bi da koo xaraamal ma daal di ciy téye sama bopp ba duma li nga xamante ne mooy bànneex yi nga xam ne ak bépp xalaat bu may yóbbu bu baaxul lu may jëme ci xaraam waaye bi téye sama bopp ci lu xaraam loolu mooy bu njëkk bi dañuy gàttal nag ah bi ci tegu as-sabru mooy di muñ ci kaw mbir bee mooy muñ wëlliif biñ jóge mooy muñ wëlliif bànneex yi nga xam ne dafa bakkane di la yóbbu ci li nga xam ne mooy mooy yàlla wala bépp xalaat ci loolu le wala sax di def lu yées yi waaw mooy damay muñ wëlliif am mbir sabaraan ala mooy muñ ci kaw benn mbir mooy muñ bi ngay muñ ba man di taxawe jaamu yàlla yi la yàlla yi ñu boroom di daal di gàll waaw as-sabru ala at waaw di yàlla ndax du lu yomb ah, au début surtout non boo dóora ñëw mais dañ ngay ay obstacle kese nga waaw bu fi paapaalu sa waay yow itam bu toll ni yow nga nekk fii non yi grawul quoi temps temps temps ak façon yu ne rek ak ku nekk aaj ba nga tolloo kon bi muñ as-sabru ala ta'atillah di ci kaw di yeen sa bopp yi nga xam ne moom la la borom bi teg nga koy def yépp xam nañ ne bu seddu guy nga nekk ci mbàjj mi guddee tëdd way nelaw ya neex xam nga ne yeewu di julli fajar euh, neexul ci ñu bari sa bakkan du ko bëgg lim bëgg mooy nga des ci mbàjj mi réveil bi taal bu dee kook sax mooy ki nga xam ne moom àgg na bay def réveil am na ñoo xam ne dañ ko dul def du tout waaw réveil bi sonné mu nga mu leer na heure bi jot na nga pare malgré ni mbàjj mi neex di nugg hein bakkan bëgg ko lool lal bi mel ni dafa gën a nooy mel ni iblis da koy ëf mu gën mu gën a waaw sa bakkan bëgg lool mais nga jóg quand ndax lan ci kaw jaamu yàlla gi nga war a def waaw kon as-sabru ala at di muñ ci kaw wal ibada waaw nga xam ne <laughs> ay pakk pakk dina la ci lu ne dina la ci dalal léeg-léeg lu neexul mais nga muñ mu ngo beneen bi muy a sabru fii waaw mooy di muñ ci biir xéewalu yàlla yim la defal ba nga mën a téye sa bakkan lii mën a xam nga <laughs> nga ne ma waaye lool lool moom neex na lool moom moo gën a yomb ñu ne la mukk boobu moo gën a jafe waaw <laughs> wa sabru fi aafiyatin wa fi ni'am ajallu lanwaa'i salaasati na'am <laughs> gisoon nañu wax ju mel noonu ci Masaalik bi Cheikh Ahmadul Xadim alayhi ridwaanul baaqil qadiim doon wax ci wàllu muñ gi di leeral yooyu <laughs> mu ne woon <laughs> wa sabru <laughs> muñ fii aafiyati nekk ci féex nekk ci aafiya sa lépp di dox wa fii ni am ak ci biir xéewal mooy sabru fii di muñ ci biir ajallu moo gën a màgg al anwaa'i salaatati naam moo gën a màgg ci xeetu muñ yi ñu la wax yu ñett yi naam nee ma ëskay man Bamba nee ma waaw waaw bu ngeen ko déggee nee leen ma waaw waaw ñu ne ko kon waaw waaw <laughs> loolu mooy yow imaginer ñu jox la benn exemple bu ndaw rek xam nga bakkan ñu ngi ko doon wax fan yee <laughs> wa innahu li hubbil xayri la shadiid gis nga nit sopp li nga xam ne mooy alal matériel lépp lu jëm loolu da cee ak mbëgg borom bi ñaata yoon lay defal ay nit ay ubbil leen euh, euh, li nga xam ne mooy ay bunti alal ñu am lu bari ah boobu natt bi nan lay mujje mooy alal gi yor leen neex na waaye de am na lu ma sama boroom wax zakat lu mu farataal ci sama kaw bu dee ne am naa condi conditions yi mat na te xam naa ne mat na ci man nga muñ teg sa bakkan ne ko par damay def affaire bi waaye du yooyu rek a nekk farata ci alal ngay dundal ay nit ñu nekk suutaa kii sa nga war leen a dundal waaw kafabil mar'i yoret way saa saam nee doy na ci cam ci nit ki bakkar muy doyadal di ñàkkal solo ki nga xam ne moom la njaboot waaw topp rek chiffre CA CA bi chiffre d'affaires bi kese ba doyadal sa njaboot non seulement doo leen jox dundu gu doy ak li ngay am yépp yaa ngi jàggi na may ñépp ndax yaa ngi ko jàpp rek wa sakkanalee mu am waaw mu sakkanalee mu am mu joxee mu ñàkk ba tax ngay privé ñoo xam ne liñ leen war a jox doo leen ko defal ndax la nay waaw l'avarice waaw waaye bi gën a màgg mooy seen diine sax nga soofantal ko waaye relation bi ñu waroon am ak yow di la gis en tant que waajur dootul la gis nga nekk rek di topp di courir derrière l'argent te doo ci masa doyal waaw waaw ndax ñoom ak takaasur ci lañ ne ci ëppalante kon di muñ ci xéewal yi waaye di muñ xéewalu borom bi jox la santé nga muñ santé boobu nga am wër gu yaram boobu nga am nga teg ko ci jaamu yàlla <laughs> moo tax yonent bi sa sa am na ñaari xéewal a ngi ñu bari ñu bari ci nit ñi euh, joxuñu ko dëgg-dëgg ñu ko war a joxaa waaw gëdd gi nga xam ne moom lañ ko war a jox joxuñu ko day ndeysaan ndax ñoom xamuñu yooyu xamuñu yooyu pour ñoom ah yooyu moom garaawul quoi waaw loisir da leen di joxe benn tayel boo xam ne ci lay ne mu ne ñu bari joxuñu gëdd gëdd li nga xamante ne nii mooy eh, xéewal yooyu le allahu akbar mooy yan mu ne ni'matani maghbunun fihima kathirun min an-nas as-sihhatu wal faragh Allah waaw Allahu akbar Allahu akbar yonent bi alayhi salaatu salaam ne ñaari xéewal a ngi waaw nit ñu bari mooy duñu ko traité duñu ko utiliser à bon escient déedéet taluñu ko sax ñoom au ñu def ko loo xamante ne nii euh, euh, euh, mooy da leen di day tax ñu gën a jege seen borom muy as-sihha ak wér wal faraa ak am liñ naan am jot hmm. am wér gu yaram borom bi gàllu la yow ci sa dund yu bari yu tax yenn yi doo ko man nga am ko man koo def dee toog di ko passer devant la télé. di seet yoo xamante ne nii di xool yoo xamante ne nii laa yughnika fil qabr du la jariñ ëllëg ci sa bàmmeel mukk waaw bal da yàqal ndax yàq taa la Allahu akbar Allahu akbar kon loolu c'est tellement grave c'est tellement grave kon mooy beneen bi moom lañ doon wax ne mooy kon di muñ ci biir xéewal yi waaw borom bi bu la defalee ak wër gu yaram defal la li nga xamante ne nii mooy ak ak jot am yoo mën a def bul toog naan man fa am naa jot waaye yooyu nañ jot dàqi defi lii de non déedéet déedéet yooyu xéewalu yàlla yu lu mu la defal ngir jaam bi mel ni danaan la tourneel ñëwal ñëwal ci sa ci sa borom man voilà allahu akbar kon nag mu ngi noonu mooy ñoom dañ cee perte waaw alxabnu moo leen dugg ah suura suura taxaabul <laughs> ah mooy koo xam ne daa am lu am solo ñëw di ko jaay ci marché bi daanaka daa perte ndax daa dañ koo nax te dara yóbbuwu ko mooy koo xam ne dafa yoru manque xam nga manque baru manque ah mooy euh, bal yi gaa yi ëf rek bu ñuy rendre hommage kenn yëkkati ko ci kaw muy naaw <laughs> loolu mooy mbang ballon yooyu ngi ñëw benn waay euh, <laughs> yor benn ordinateur nga ne ko sawaay doo ñëw ma jox la sama banque bi non euh, waa ji gis la nga benn banque non waa ji gis la nga yor benn ordinateur ordinateur nga gis benn yow nga yor sa manque gis benn waaye bi yor ordinateur non wala non contraire <laughs> yow nga yor ordinateur gis benn waaye bi yor manque nga nga ñëw naan ko mais sa waay sa manque bii nii mais doo ma ko jox ma jox la li nga xamante ne mooy sama ordinateur bi man gërëm naa transition bopp waa ji jox ko jël ordinateur hein mu ñëw ne waa ji kaay ma jox la sama ordinateur bi nga jox ma sa manque bi waa ji ne ko aywa mu jox ko manque bi <laughs> moom mu jëlu ordinateur da waaja daal di dem yoonam kooku perte bañ a perte yow mu taxaabul waaw nga xam ne yéeféer yi nga xam ne dañoo waroon am aljana ndax borom bi ku ku bind utal na la kër foofu waaye boo sàgganee ba dem safara dañ koy jël jox ko ñeneen waaw moo tax wa awrasna suñu borom ne maa donnaloo gis nga Firawna ni muy donnalee gaay ci dëkk bi fii nii ci kaw suuf noonu lay donnalee nit ñi ëllëg seen kër ya ku ci demul aljana ñeneen ñi lañ koy jox waaw tilkal jannatu allati nuurisu <laughs> ngi noonu kon nag tilka loolee mooy aljanna ji nga xamante ne ni waaw nga xam ne dañ koy donnaloo ci suñu jaam yi man kaana ña nga xam ka ka nga xamante nii ci ñoom moo min ibadina man kaana taqiya ka nga xam ne moo ci ragal yàlla ca suuratu sayyidatu maryam alayhi salatu alayha salatu wassalam kon nag mu ngi noon jannatul mawrusa <laughs> waaw ñu donnuloo ko gaay <laughs> kon nag as fii mooy bi nga xam ne moo ci gën eh, moo ci gina a eh, màgg ndax daa ànd ak bakkan daa ànd ak bakkan mooy am lu lu ne gàññ am jot am lu bari borom bi may la yooyu ba pare nga def ko ci lu dul jaamu yàlla bakkan ci loolu la lay gën a jëme nga muñ nag ba malgré li muy li bakkan di bëgg lool nga teg ko ci jaamu yàlla nekk jeune waaw lépp di la woo yow ndaw si yow waa ji di la woo pomi waaw baar bi dansi nii yooyu yépp football beeg gaa yooyu yëpp yëpp di la yëpp di la woo taal taal taal taala yi taala yi taala yi ñëw leen ñëw leen ñëw leen waaw mais nga ne ko fi dégg jublu ci sa borom ka Mus'ab ibn Umayr radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa <laughs> comme Seydina Mus'ab <laughs> moo tax boobu moo gën a moo gën a metti waaw waaw loolu la léegi am nañu naan as-sabru ala aqdarillah mu loolu mooy dogalu yàlla yi yépp dugg na ci yi waaw ndax borom bi mën na defalee xéewal ab am na lum ci def mooy xéew euh, euh, obligation sant daa nekk ci biir bu la tegee musiba mooy ngir nga muñ nga muñ te yàlla tax waaw di muñ dogal yàlla yi xayrihi wa sharri bi ci neex mooy nga sante ko bi nga xam ne nag dafa metti nga muñ ko te yàlla tax kon nag baabu sabr buntum muñ alimamu an-Nawawi rahimahullahu taala mu ne qaala allahu taala ya ayyuha alladina amanu isbiru wa sabiru alhamdulillah mu ne suñu borom de tabaraka wa taala qaala wax na allahu borom bi taala mim kawite yéegul yaa ayyuhal ladiina amanu mu ne yéen ñi gëm yàlla isbiru muñ leen wasaabiru te na ngeen redoubler ak muñ ba fexe képp kuy am noonu bu yàlla bu mu leen dàq muñ waaw waaw musa baragoo gële mooy ne wow en tant que jullit ci bépp domaine nag rawatina mooy xaalibul kuffaar bil kufr am na yeneen yi wax mais dañuy yem ci biir rek mooy fexe leen ngeen kaw noo noonu yàlla yi ci muñ mooy par exemple bu ngeen nekkee ci toolu xare ñoom lu ñu paree ngir man koo muñ yéen na ngeen redoubler d'effort muñ lu ëpp ñoom liñ mën a muñ waaw waaw lépp lu ñu mën a muñ na ngeen muñ lu ëpp loolu de mooy na leen fekk yéen yéen dàq leen a muñ waaw parce que quand jaamu bi yàlla waru la mel ni jaamu iblis kuy jaamu yàlla waru la ni kuy toppaay bànnee xam ak iblis waaw waaw loolu waru la kon nag ñu xam ne kon euh, loolu la euh, mu ne kon kon sabiru muñ leen ci façon muñ yi ñu wax sabru ala as-sabru an as-sabru fii ah muñ wël muñ ah ci kaw waaye muñ ci biir yooyu yëpp waaw léegi mu ne nag sabiru waaw na ngeen li nga xamante ne nii mooy ak muñ ba seenu muñ féete kaw muñu kéeféer yi ndax moom la doon wax naan euh, in mu na waaw yëg leen ne yéen bu way jëm yàlla yi bu ngeen nekkee nekk ñoo xam ne dangeen di da ngeen a jàpp ne da di da ngeen di souffrir ci li leen di dal bu ngeen nekkee ci confrontation ak yéeféer yi yëg leen ne ñoom itam dañuy dañuy dañuy ñam kama ta'lamuna comme ni ngeen xamante ne nii noonu lay mettee ci ñoom noonu lay mettee ci yéen ay nit lañu kese waaw ay nit lañu ay nit lañu kenn manu leen ne voilà yéen daal sa waay yo non ñoom c'est des c'est ñoom c'est des waaw in takunu ta'lamuna yëg na ñoom fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun waaw bu dee ne yéen mbir mi metti na ci yéen moo borom da ko tàmboo wala tahilu fi ibtigha'il qawm bu leen yoon ndox yéen way ngëm yàlla yi ci poursuite topp gi ngeen di topp yéeféer yi buñ defee caay-caay bi def wala ñu nekk ñoo xam ne yéen dañ leen ko langal kese bu leen toog mel ni ay ay ay ay ay beña yu nooy ñu leen di faagaagal déedéet di leen xàmp nu leen neexe mukk bu leen yoon ndox ci topp gi ngeen leen di topp rak rak nal leen ko ñoom itam rawati nañu def di daw def fi caay-caay di daw topp leen leen ut leen brigade d'intervention rapide te mooy nu ñu def ci lu luñ dóor dóor leen kaaw leen buñ leen dóoree leen da di kaaw sinon buñ la dóoree ngay ngay ngay mar loxo di di fóot loxo kër a dóor mais da ngay gën a ndax dañu naan la waaye bu leen yoon jox fiptiha fiptiha il qawmi ci topp gi ngeen di topp noonu gars yi te nag ma yëgal leen dara man seen borom in takunu ta'lamun bu dee na da ngeen a nekk ñoo xamante ne nii da ngeen di souffrir mbir mi di metti ci yéen xare yi jam-jam yi kii yi ak tamit représailles yi ñoom yi ñuy def é yëg leen ne fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun ñoom itam day metti ci ñoom di saf ci ñoom comme ni muy safe ci yéen di metti ci yéen te yéen am nga lu ngeen leen ëppale wa tarjuna min allah ma la yarjun yéen a ngi yaakaar ci borom bi mooy gëm gu ngeen gëm borom bi xam ne di ngeen dajeek moom bés mu fay leen yéen am ngeen yaakaar ci yàlla loo xam ne ñoom dañ koo am amuñu ko gëmuñu sax ne yàlla am na ñu bari ci ñoom ñenn ñay adhéré ñenn ñi seen gëm yàlla baaxut ndax ñum fi ñoom ñoom ñoom suurak dañoo utal borom bi suurak ñi nga xam ne ñooy ay ay ndend ay bokkaale xam nga ne ñooñu warula bokk ak ki nga xam ne moom amana bi rabbi alamin dafa gëm borom bindee fi xam ne ah bés ba borom bi naan wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah na ngeen sóoraale tey ragal tey bàyyi xel ci seen bépp acte bu ngeen di poser bépp jëf bés bi nga xam ne ci ngeen di dajeek seen borom waaw thumma turajun waaw waaw bés bi nga xamante ne nii ci la leen malaaka mi di faat waaw thumma ila rabbikum turja'un thumma ginnaaw bi ila rabbikum ca seen borom turja'una ca lañ leen di delloo kon nag wa tarjuuna min allahi ma la yarjuun kon nag comme que noonu la yéen yéen a ngi am yaakaar gëm yàlla am li nga xamante ne mooy yaqin que ne am na te dina leen atti ëllëg te mooy ki nga xam ne moo leen digal lii ngeen di def kon nag wa sabiru redoubler leen d'effort yokku leen nag njàmbaar ak muñ ñoom bu ñu muñee cinquante yéen muñ leen ñu cent ñu muñ cent ngeen muñ deux cent luñ pare supporté ko ci seddaay bi bi xare l'islam nekk ci seddaay yi jaral na leen ko yéen na ngeen pare plus que ñoom waaw kon nag wa sabiru loolu du ci loolu exemple la ci wàllu xare waaye it ci la vie tous les jours en tant que jullit waroon nekk ci société bu mel nii nekk fi nekk ki nga xamante ne nii tu donnes une un mauvais exemple par exemple la boo nee ci école bi ñi nga xam ne gëmuñu yow lépp lu pare ngir def ko yow da ngaa war a pare en tant que jullit en tant que modèle bi nga war a doon nga xam ne l'islam ta amen ah c'est ah ah ah c'est décisif à tendre vers l'excellence l'islam day yóbbu ñi nga xam ne ñoo ci ne di leen yóbbu ci lim gën a rafetee waaw moo tax yonent way saa saa ne borom bi dafa bëgg inna allaha yuhibbu min abdihi idha amila amalan an yutqinahu waaw yonent way saa saa ne borom bi aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam dafa soppu waaw ci jaamam bi bu defee benn jëf mu def ko na nga xam ne noonu la gën a rafete waaw boo newee ci faj bi bul toog rek naan man moom bu ma amee dix rek baax na déedéet dix fan lu tax nga am te ci gëmul dara moom nga naan gaa yi non gaa ay ay ñoom gaa yi gaa yi nit lu tax duñuy nit xanaa ma borom bi mayu leen xel miñ la may est-ce que yow bokku ngeen presque ñenn ñi yaa leen gën fa condition nga ñëw parce que yow yaay. déedéet yow loo war a def wa sabiru ay xaalibuhum bi sabr waaw féete leen kaw jullit noonu la fu war a nekk moom moo war a nekk le modèle moo war a nekk royukaay waaw ci bépp domaine école bi primaire collège lycée fépp mais boo paree bay liggéey ba nga nekk waaw wa féete leen kaw keneen képp koo xam ne du fa jullit foofu féete leen ko kaw ñoom ñépp ci ay teggini ci ay jikko yoo xam ne moom ngay nekk ak respect du travail te yàlla tax te du ànd ak xam ne lu xaram du ci dugg waaye contrat bi nga respecté ko amul di tappale bu patron bi waree ñëw ngeen di téye liggéey man mi ci caserne bi en tant que policier wala gendarme wala loolu noonu la wa sabiru bu leen fi ne seen nawle yi nga xam ne ay nit lañu comme yéen waaye du ñuy jullit gën leen ak rafet aw demin ngeen yàq deru jullit ñépp ñu naan voici les musulmans ñoom tardé non mais gars vraiment ils sont comme ça waaw profiter rek la ñuy def mais duñu lëgéey jame wal iyaadu billah xanaa jànguñu ya ayyuha alladhina amanu isbiru wa sabiru ay ghalibuhum bis sabr kon nag mbir maa nañuy teg aaya yi seen place xam ne lay waxal ne waxuluk ay nit ñu demoon ba dikk wala ay nit ñu dem ñëwatuñu déedéet déedéet kon nag mu ngi noonu allahu akbar ah mu ne kon loolu la aaya boobu wax suratu euh, ali imran suratu ali imran suratu ali imran muy euh, laaya deux cent euh, dafa mel ni xadiis bi ñu génnoon ci jotaay ci buntu bi ñu génn waan abi Nujayd ngeen may ma de ñu ci ay transition yi sans ah, transition barki yàlla laa wax <laughs> non <laughs> ma fàtte woon <laughs> waan abi Nujayd mooy euh, kii numéro vingt-deux bi xadiis numéro vingt-deux Ah ñaar fukk beeg ñaar wa an abi nujayd bi dammin nuuni wa fathil jiim imran ibn husayn imran ibn husayn al-husayn al-khuzaa'i boobu waxuma woon ne xadis boobu noonu dina ñëwaat voilà ndax loolu dañ noon dañ ko ci saa bu ñu rombee xadis bu wëri ñëwaat ci téere bi ñu ne dina ñëwaat xadis boobu te jour boobu foog naa lañ doon recenser affaire mais <laughs> lii yàllay def <laughs> dañ ko dañoo recenser yépp moom ñu agsi ci moom daal di koy fàtte mooy moom dina ñëwaat xadis boobu hein dina ñëwaat ci 913 xadis numéro 913 ci téere bi insha allahu taala léegi kon insha allahu taala tey dañuy yem kon ci buntu tuub lii mooy comme li imam waxoon ne dinaa usaddirul abwaaba dinaa ubbee buntu yi ci li nga xamante ne nii mooy ayatin di ayatin karimaat hein ci aaya yoo xamante al abwaaba min al qur'aan al aziz bi ayatin karimat ay aaya yoo xam ne yu tedd la kon euh, foofu la ñu yem tey pour euh, lim njëkk di premier euh, du aaya bi sax voilà indiwul aaya bi ndax da ko lim ci jël rek mooy li nga xam ne moo ko ci soxal loolu nag mën naa ne voilà mooy jël li nga soxla ci aaya noonu li nga xam ne mooy wax ci la ngay wax yow loolu mën naa ne nekkul ne dañ naan ah non non non non force da ngaa wax la aay bi yëpp que aay bi sax guddul mais lii rek ci yaa ayyuhal ladiina aamanu isbiru wa saabiru da cee teg wa raabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun voilà wa raabitu bi la ko yemee la ko kon inshaa Allahu ta'aala kon ñu ba jotaay bii di ñëw <coughs> wallahu